xam li nga xam ne yow moo tax ñëpp maasa wu ñu yem waaw mënuñoo ñëw maasa la ñëpp ne ay wane ñëpp di def lii déedéet ginnaaw farata yi amul yeneen yi moom amul naan gaa yi ñëw leen defandoo lii déedéet am na ñoo xam ne seen xaal ak seenu kii loolu la mooy lële lële moo dëppook ñoom ñu def loo lële te nag loolu ñuy def fa la seen ngërëmu yàlla nekk ndax borom bi ku nekk fam la teg mécanicien bi nekk fii dimbali taxawu xeet yonent bi alayhi salaam ak ñi nga ay jaami kese lañ jaami yàlla kese mu taxawu leen ci problème mu ay oto yu paani ah kooku na xam ne na ci yéene xam ne mu ngi ci jaamu yàlla bu rëy rëy rëy jarul muy ñeewaa yi nga xam ne mooy toog di jàngale parce que ku nekk ak fi la yàlla teg ñépp mënuñoo bokk di def leen xamal ne sa yoonu yàllaa ngoog mooy sa liggéey boobee yéene ci yàlla fonceel wuti sa borom wa anna ila rabbikal muntaha te xam ne terminus boobu ba nga xam ne amul terminus boo fa demee di muy gën a xóot mooy sa borom waaw kon nag mu ne Kantaa bu dee daa nekk koo xam ne dañ koo soxla li islaahi li ajli islaahi ngir yéwénal kook fa ujibat lahu dañ koy farataal obligé ko mu mu mu mu mu daal di jaxasoo nit ñi waaye qadra darura lu kemoog la nga xam ne moom la nit ñi soxla rek waaw. li nga xam ne kemook la man da ñàkk ci mu nekk ko nit ñi waaw katan lii mil waraa keem jàngal nit ñi bu dee yow fii xale yi dañoo war jàng xam seen diine kenn nekku fi xam ko kurut yow bu boobaa amul naan man waay yow sawaay ku nekk daal sawaay na la sa doom na la sa doom doy ma ku nekk yaa war a yar sa doom gars yi dañuy font quoi dañ naan la yow moom yaay font xamoo li ngay wax de bu dee yow yaa ko fi man farata ci yow amul nag non man aw ma jot non sama doom man moom mooy priorité déedéet dono yonent bi alayhi salaam amul sama doom kese gis nga yonent bi alayhi salaam kaana kaana aban li ummatihi daa nekkoon bàyyi bu baax ngir doo ngir xeetam alayhi wassalaam yemale ko woon ci sëtam ci doomam ci sayyidatu Fatima ah yemawu ko woon ci sayyidina hasan ak sayyidina al ta rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum yamaru ko woon ci ni mu doon jàngal ñépp la doon jàngal amul leen beraloon ba moo tax du gisoon nañ ko fan yee bi Abu Juhayfa radiyallahu ta'ala anhu sahaaba bu ndawee la woon bi mu doon laaj Seydina Ali ndax moo ne woon daanaka lañu naan secrétaire am moo doon bëkk néegam daanaka te sahaaba la woon comme moom neewul waaye man may sahaaba moom muy sahaaba faalewu ma ko waaye man waaw waaw maamu shérif yi radiyallahu an anhum léegi nag eh, ba mu ko laajee ne ko ndax daa am lu leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam beral mu ne déedéet xam nga loolu gisoon nañ ko kon jarul ñu ciy kon mooy gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam yiiw gi ñépp la ko doon jox waaw ki nag ki nga xam ne nag dane dafa teg tànkam foofu manul di sélectionner naan man samay doom li ma leen di xamal duma ko xamal yeneen doomu nit ñi déedéet déedéet xamoo li ngay wax yaa ngi juum ngi juum yow dangaa war a nekk ka rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bu dee moom moom la la sa borom royloo noo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kullukum ra'in waaw yoon kon liñ ñoon di ko wax suñu borom nee na nekk na ci biir yonent bi alayhi salaatu salaam royukaay bi gën te moom noonu la meloon doonu loon sélectionné te sëriñ bi dina ko wax ci buy jeexal ndeem yow nee nga yow tasawuf rawatina ci nga ne waroo mel noonu waaw dina la wax buy jeex kan mooy dëgg dëgg suuf yi bu boobaa di nga xam ne amul sélectionné kii mooy sama doom moom laay beral loxo ñeneen ñi nag bon ñoo xamaa seen parent non non non non loolu c'est de la tudd mooy jàpp lu baax jàpp ne pour yow la ñeneen ñi bu ñuy dee wala bu ñuy réer sa yoon new ci te xamoo seenu seenug réer day wala ngaan ba ñëw ci sa doom yi nga doon yar rëccoo waaw kon nag affaire bi loolu la ku yeewu loolu la loolu ngay xam ne lii la moo tax nga jàngal sa doom ak jàngal keneen nga yemale maadaama man nga cee dugal ñeneen ñu dut sa doom dañ nga leen ciy dugal waaw bu dee nag yow li nga man sa doom kese sa waxtu lool kese da am na ñeneen ñuy jàngale feneen voilà ñoo xam ne ñeneen ñi man nañ fa dem waaw kay bu boobaa man nga ne man nag ak sa waxtu sama doom kese laa mën a jàngal ndax ñeneen ñi am na ñu leen mën a jàngal fii da lay wax ñi nga xam ne koo xam ne dañ koo soxlaal société bi da koo soxla ka taalimil wara comme jàngal ñi nga xam ne ñooy xeetu yonent bi alayhi salaam jàngal mbindeef yi waaye qad la darura moom lañ la wax mooy waaw lu yem di jàngal jeex na après nga nekk ci say activité dellu ca la nga newoon waaw kon affaire bi yoon la kullukum ra'in bëri dëgg la képp ku nekk yonent bi alayhi salaam neen xadiis Mawlana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ci sahih képp kenn ci yéen sàmm la te sàmm bu nekk dinañ ko laaj lam doon sàmm boroom kër gi sàmm la këram dinañ ko laaj soxna si sàmm la ci alalu boroom këram ak këru boroom këram dinañ ko laaj xaadim bi ki nga xam ne mooy ñëw di fa liggéey kooku dinañ ko laaj kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyati képp kenn ci yéen daa nekk koo xam ne ra'i koo xamante ne nii day day eh, day sàmm mooy ab sàmm la wa kullukum te képp kenn ku nekk ci yéen mas'ulun dees nañ ko laaj an ra'iyatihi ci li nga xam ne moom na doon sàmm kon affaire bi loolu la kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kon affaire bi loolu la voilà kon mooy mas'uliya yow boo newee koo xam ne boroom xam-xam nga mooy ne yow sa sa responsabilité te kenn amu ko fi ku dul yow mooy nga transmettre ko moo taxoon yonent bari sa sam ne nga jottale ko nit ñi fal yuballigh na jottali ash-shahidu ku fekkee sama wax sama xam-xam ki mu agsi ci yow ba nga takk ko te ñeneen ñi amuñu ko ñi ko amul nag leen ko jottali ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la moo tax responsabilité la neewul yemal sa kër rek bu dee mën nga cee laaxaale ñi ci des mu ne kon qadra darura kooku day war kon dañ koo soxla eh, kooku lu yemook li nga xam ne man da ñàkk ka ta'limil wara comme jàngal nit ñi wakal jamaa ak tamit jullee mbooloo yi bu dee yow rek yow yaa fii xaafis bi ah jàkka ji kenn manu fee xutba koñ bi àddina fii koñ bi dëkk bi kenn manu fee xutba yow yaa ko fi man yaa man yooyu ah bu boobaa nag dañ daan la sawaay kaay xadra darura lu kem meeg jamono ji nga xam ne moom lañ la soxlaal del ñëw ngir ngay jiite nit ñi di leen xamal seen wàllu diine xamal leen ko jiite leen ah loolu le waaye it jamaa mooy di ñëw di fekk julli yi di ko defee ci mbooloo rawatina ci jàkka yi comme ni ko yonent ma la saa saam doon defe manoo ñëw rek naan damaa xalwu sax boo fa duggee moo tax xalwa ñu bari naan moo tax boroom xam-xam yi naan da koy defe ci jaamu yàlla foo xam ne day jege jàkka ak jàkka nga am foo xamante ne ni yow bu julli yotee rawatina àjjuma nga mën a dem waaye toog naan damay xallu sa xalwa boobu moo gën a àjjuma ji da ngaa wéré di wala lu la dal waliyasu billah kon nag mu ngi noonu la wakal jamaati mu ne lii ma fi wax yi yépp nag rawaahu daal dina koy toxal daal dina koy eh, rawaahu toxal na ko hein di koy riwaaya man ka nga xam ne dara moo xam gis nga buntu bii nii lii nii sëriñ bi di wax nii al imaamul Ghazali <laughs> radiyallahu anhu ci ihya ulumuddin daal dina fay leeral mbir mi bu baax a baax a baax waaye ci gàttal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane ci kaw ginnaaw bi ñu paree pare na ci lii après leneen lay wax ci wàllu tawba waxoon naa la yi mu waxoon ponki tasawuf bi mu paree ci uzla waxoon naa la dina ñëw ci taw ba ak uzla uzla ak tawba wéet nan lañ koy dégg ak nan lañ koy defee ak tuub léegi ginnaaw bi mu paree ci uzla lay ñëw ci tawba muy tuub léegi ci gàttal fii nii. Euh, li nga noonu imaamul Ghazali yi daf ko traité bu baax leeral affaire yi bu baax Ihya ulumuddin ku bëgg a gën a yaatal gën a xóotal mbir mi mën naa dem foofu la insha allah dina fa trouver Shafiya mu nekk loo xam ne dina faj ak mer ak ak ak maram ci wàllu xam lii léegi nag yonent bi alayhi salaam mal ci ci kaw lii lépp nag dafa wax ci hadis boo xamante ne ni al imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi daf koo solo waaye noo ko noonu ah du moom donga ko solo de al imaamu ahmad ak al imaamu ki nga xamante ne mooy ibnu maaja loolu ñëpp solo nañu ko rahmatullah alayhim mu ne al imaam bu dee riwaaye imaam euh, at-Tirmidhi bi dana an shaykhin waaye kooku moo tax imaam Shu'ba ne man annahu man yaakaar naa ne kooku Ibnu Umar la te loolu dëgg la te ndax imaam Ibnu Maaja bi nga xam ne ci la solo xadiis bi dane Yahya ibnu Wassaab dane an Ibnu Umar moom jëlee na ko ci mawlaana Ibnu Umar mu ne rasulullah qaala rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na al mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adaahum a'zamu ajran min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wala yasbiru ala adaahum mu ne almu'minu way ngëm yàlla bi alladi bi nga xam ne yuxaalitu naasa day dajalo day day jaxasoog nit ñi di nekk ak ñoom di dund ak ñoom di demalanteeg ñoom ah wa yasbiru te muy muñ ala adahum ca la nga xam ne mooy lor yay tukkee ca ñoom di ko dal a'zamu ajran moo gën a màgg ak pay fuuf minal mu'min alladhi ci way ngëm yàlla bi nga xamante ne laa yuxaalitu nnaas moom du jaxasoog nit ñi lay beru rek wala yasbiru te mënula muñ te du muñ ala adahum saabu dajeeg ñoom mënula muñ li nga xamante ne mooy seeni lor kële moo gën moo tax te loolu mooy sunnaa yonent yi mu salaatu salaam ci kaw liñ la wax yépp ne mbir yi mbiru euh, euh, particulier la daanaka ku nekk yaay xool li nga xam ne xam nga ku nekk yaa gën a xam sa bopp kullu nafsin bima kasabat rahina ku nekk yaa gën a xam sa bopp loolee loolu nag mooy ku nekk mbir yi daa gën a nekk loo le am na foo xam ne nit koo xam ne lële mooy gën ci moom ndax feebar yu mu am bu dajaloog nit ñi manula muñ seeni mbir ba pare di leen lor moom tamit loolu kooku mu bero moo gën ci moom te du koy indee yi sëriñ bi doon wax naan yooyu ay problème la mu beroo jàpp ne moo gën nit ñi di yëkkatilu yëkkatilu am ñoo xam ne di jaxasoo nit ñi moo gën voilà ndax ñoom dinañ mën a lor muñ lële moo tax yonent bi saa saam ci kaw lool jullit bi nga xam ne way ngëm yàlla bi jaxasoog nit ñi di muñ lor yooyu moo gën fa yàlla moo ëpp pay ci ki nga xam ne moom manu ko day beru te manu la muñ li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy seeni lor kon nag mbir yi loolu la moom taxtalifu bi ixtilaafi al ashxaas wal axwaali azmaan wa li kulli xaalin maqaal loolu la boroom as-subul daal di wax radiyallahu taala anil jamii kon nag mu ngi noonu mooy ne affaire yi day day day day day dépendre rek di wuute selon nit ñi selon seeni xaal seeni seeni état ak seeni jamono te nag wali kulli xaalin maqaal ah état bu nekk am na fee su koy waxee kon nag ñu yem noonu kon pare nañu ci uzla